أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فيقول الرب تبارك وتعالى في سورة المرسلات kon tey ñu delluwaat fi nga xam ne moom lañu yemoon ci suuratul mursalaat fi nga xam ne ci la suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di waxe fi nga xamante ne nii ci lay waxe ci aaya bi nga xam ne mooy fanweer ak juróom foofu la ñu war a tàmbali tey suñu boroom ne hada yawmu la yantiqun mu ne yéen yéefér yi kon mu ngi leen doon wax yi nga xamante ni ñoo doon weddi ak fa ñuy mujj ci safara soosale ak na mu mel mu ne woon waylun kukku waylun xurumbugal waylun muy xur wuy bér béri ci safara yawma idin bi korogee lil mukazzibiina ñeel nañu doon weddi yàlla mu ne haadaa lii de mu bés la boo xamante ne nii laa yantiquuna duñ leen fi may ngeen di wax de di indi ay ngànt yooyu ku nekk di am looy wax waaye loolu benn bërëb la ci bërëbu alaaxira yi ndax yawmal qiyaam dafa bari ay bërëb yu wuute xam nga ci suuratu qaaf mu ngi doon wax ne wa qaala qariinuhu rabbanaa maa atghaytuhu bi nga xamante ni ca la ñuy xuloo ñoom nit ki yéeféer bi ak ka nga xam ne moo ko doon jàppale ci mbon fu ñu doon dem daal ñoo doon ànd di defandoo seeni caay-caay buñ ñëwee foofu nag ku nekk di jiiñ sa moroom ne yow yaa tax ma sànku tey kenn ki naan o oh, ah borom bi man du man mooy lëkkaaleem ba moo xam ka mu lëkkaloon ci caay-caay muy saytaane ba nga xam ne mooy ànd ak moom jinne bu bon ba waaye nit ki nga xam naa ki noppam doon ànd ak moom ci caay-caay mu koy jiiñ naan ko yaa tax mu ne ko déet wa qaala mu wax qarinuhu lëkkaleem ba àndal rabbana maa atghaytu yaa suñu boroom man nag du maa ko sànk de du maa ko beewloo loolu benn bërëb la boo xam ne doon nañu wax am na tamit yeneen bërëb yoo xamante ni dinañu wax comme ni ñu ko suñu boroom tabaaraka wa taala leerale comme ci suuratul mumtahana bi mu naan bés bi nga xamante ne nii yow mooy ci suuratu qad sami'a mu ne bés bi nga xam ne laay dajale nit ñi ñoom ñépp fa yaxlifuuna lahu kama yaxlifuuna lakum dañuy ñëw ba foofu ñoom yéeféer yi di waatal boroom bi naan ko ah borom bi waat nañu ñu ngi waat ci sa teddaay te ne doonuñ la woon weddi de boo gisee ni ñu la doon weddi lii wëkk lii comme ni nga xam ne rek noonu lañ leen doon waatele ñoom yéeféer yi fii ci àddina rawatina ñii nag naa naafiq yi lay wax nga xam ne dañuy nekk jullit ñi mel ni ñoom ndekete yoo bokkuñ ci ñoom kon nag loolu mooy ay ay bërëb yu wute lañ amooy gi nag buñ paree foofu ca suñu boroom nag doon taste seen seen làmmiñ ñi doo dootuñ mën a wax moom lay wax ca suuratu fussilat bi nga xam ne naan bés bi nga xam ne laay dajale aadaullahi ila nnaari fa hum yuzaun ci la ñuy dajale noonu yàlla yi ñu indi leen def leen ay sàtte di leen indi hatta ida ma jaauha dañu nga xam ne ci la ñuy dëkkale fa nga xam ne mooy buntu safara nag wa aksi yawmal qiyaam shahida alayhim sam'uhum wa absaaruhum wa juluuduhum bimaa kaanuu ya'maluun foofu suñu borom dafa tëj seen gémmiñ yi daal di bàyyi nag seen nopp yi ak seen bët yi ak seen yaram yi di seede contre ñoom waral leen kon loolu ay bërëb la mu ne fii nag bokkul bokkul ci bërëb yi ñuy wax moo tax mu ne nag hada gis nga lii de yow mu bis la boo xam ne laa yantiquuna kenn du leen fi may ngeen di am lu ngeen di wax di wax di bi wala yuzanu lahum te kenn sax da leen dul jox digal fa ya'taziruna ñuy uti ngànt xam nga nit dafa mën a ut ay ngànt mën naa def ay tooxi doonaam toog waaye bés bu ñëwee indi ko mu xam ne ay daan yu tar lañ ko war a teg mu tàmbali di wut ay ngant naan boo gisee ma defoon lii lii moo taxoon moom daal ngir fexe ba mel ni moom dootu ci woon dara suñu boroom nañ ne loolu rek ma leen ko may tay de waylun kukku waylun xurumbugal waylun malheur yawma idin bi korogee ñeel na lil mukazzibiina ñu doon weddi bés bi hada mu ne lii yawmul fasli mooy bés bi nga xam ne laay tàqali nit ñi ñii ma dugal leen aljana ñii ma dugal leen safara hada lii yawmul fasli mooy bésu tàqali diggante dëgg ak caaxaan jamaanaakum wal awwaliin ci laa leen dajale yéen yéefaru tey yi ak yéefaru démb yi waaye yéen jullitu tey ak yi jullitu démb yi tay laa leen di dajale muy yawmal qiyam léegi nag fii nag surtout yéeféer yi sax lay wax ne fa inkaana la in kaana fa kaydun fakiidun ah bés bu ngeen amee pexe nag ngir rëcc ba tay jii li ma nar a àtti seen diggante du am fa in kaana lakum bu dee nekk na la lakum ñeen leen dun ay pexe yu ngeen mën a teg ba rëcc fakiiduna waaye teg leen pexe yi ma gis waaye waylun waylun xurumbugal waylun teen xur wuy bërbëri ca biir sabara safara yawma idin bu korogee lil mukazzibiina ñeel na ñuy weddi léegi nag ginnaaw bi mu paree ñooñu ak muy ñëw nag ci way ñi nga xam ne ñoom ñoo nangu woon borom bi daal di wommatu ci ay ndigalam te sori ay tereem mu ne innal muttaqiina fii dilaalin wa uyun mu ne dëgg-dëgg ñeel na ñi nga xam ne ñoo ragaloon seen boroom fii ci aljana bu ci àddina bu ñëwee yawmal qiyaam da fii dilaalin ñinaa leen dugal ci ay ker yoo xamante ne nii wa uyun ak ay sewnde muy ay cours d'eau yu bari yoo xamante ne nii aljana la am yii nga xam ne ay dexu lema ki soowa ki njarak yooyu yépp ay ay ay li nga xam ne moo jëm ci miel muy lem ak yi nga xamante ne mooy ndox moo xamante ne nii doo ko naan di am mettitu biir wala muy ami calcaire wa fawaakiha mimma yashtahun dinañu am foofale ca biir àjjana wa fawaakiha ay foytéef muy ay fruit mimma yashtahuna yoo xam ne moom lañuy bànneexoo xam nga àddina bii li ëpp boo soxlaa yii moom lekk ak naan yaa koy uti de li ëpp noonu la waaye àjjana nag yow yaay soox yow li nga bëgg moo lay fekk ci kulu na bu ñu fa duggee ñu ngi naan leen kulu leen wasrabu te ngeen naan hani an ñu leen di tatagal di leen ndokkeel bima kaanu na ci li nga xam ne lii nag mooy da ngeen da fekkoon ci kaw la ngeen doon jëf doon jaamu yàlla ca aldina looloo leen may lii de inna kadhalika noonu borom ne inna naka ñun nag kadhalika naka nii rek najzil muhsiniina la ñuy fay ñey rafetal kenn bu rafetal ñëw bu ëllëg suñu borom ne anoo ah tab dina géej demal safara déedéet suñu borom du doxale noonu de mu ne waylun kukku waylun xurumbugal xay waylun xur wuy bëri ca biir safara yawma idin bi korogee lil mukazzibiina ñeel nañuy weddi kuru mu ñëw nag di waxaate jéefér yi nga xam ne fii ci kaw suuf mu ne leen kankaay yéen nag moom yéen nag moom kulu lekk leen wa tamatta'u ta ngeen bànneexu qalilan lu in na néew mu na ndax yéen ay jomb ñaa jaamu nga mooy àddina bii façon lépp loo xamante ne nii day jeex xam nga ne yàggatut képp koo xamante ne yaa ngi ci kaw suuf boo fi amoon téeméeri at sa démb bi ngay am fukki at day mel ni démb la woon ki am fukki euh, juróom fukki at it buñ ko naan ba ngay yaa ngi fàttale ko ba ngay am fukki at ak juróom day mel ni démb mooy du bari mbir yi day gaaw lool moo tax mu ne lu bànneex boo fi gis day gaaw a jeex léegi nag mu ne yéeféer yi na ngeen xam ne yéen nag seeni mbir noonu la demee de lu lekk leen kon wa tamatta'u te ngeen bànneexu fii ci àddina qalilan lu néew nag te xam ne bariwul ndax innakum ndax yéen mujrimuna ay jomb ñaa jaaw mu ngeen waylun kukku waylun xurumbugal waylun malheur yawma idin bu korogee lil mukazzibiina ñeel nañuy weddi wa idaa qiila lahum irka'u laa yarka'uun li leen teg nii nag bokk na ci li gën a rëy wa idaa qiila lahum bees leen masaana wax fii ci àddina irka'u julli ji leen dee leen rukon di julli laa yarka'uuna ñu bañ na ñoom moom du ñu julli ñoom domb nañu di jaamu seen borom di ko rukon al ñu naan non usra ma liberté quoi bu boobaa man liberté bi ma am bu ma jullee day mel ni dañ maa forcer quoi ban nag vraiment liberté ji ci ji tien yooyu façon waxi caaxaan yooyu gaay di wax suñu borom ne loolu lañ leen doon wax ñu bañ waylun kon kuku waylun xurumbugal yawma idin bu korogee lil mukazzibiina ñeen lañu doon weddi suñu borom nag ne ginnaaw bi ma leen waxee lii lépp tracé naa leen rëddal leen wan leen lii xew ëllëg ci ñi ma gëm ak ñi nga xamante ne ñoo ma weddi woon ay wa yéen yéeféer yi bu lii ma leen wax